nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam bi muy dem Tabuk ci yoon bi dafa jaar waaw ba mu fa jaaree nag dañu maawoon ndax nee na teen bi ngeen roote yii yëpp teen yi tuur leen ndox mi li ngeen ci jot di ci ko togg tuur leen lépp ñu ñàkk ndox Seydina Mahmoud Labid radiyallahu anhu soloo ci saxix bu ci xada ci Seydina Abi Isa ci xadis bu wér boo xam ne Asim ibn Umar ibn Qatada moo ko jële ci Mahmud ibn Labid mu jële ko ci ay góor ay saxaaba yu bokk ci waa bani Abdil Ashhal waa bani Abdil Ashhal min al ansaar radiyallahu ta'ala anhu mu nettali ko xam nga imaam Ibn Sa'd boo xoolee siiratu Ibn Hisham moom jaar bu yonent bi alayhi jaar al moom foofu mooy ne loolu avant la dafa jaar laata muy àgg Tabuk voilà parce que lii nii mu ngi koy nettali ci yoon bi nee na ci yoon bi la après ci la jóge bu dugg ba yonent bi saa ak si tabu alors que waxoon nañ la fan yee que ne imaam Abu Bakr Abu ban al-Bayhaqi borom Dalaa'ilun Nubuwwa am na bu ci yoonu Yunus ibn Bukayr mu jële ci imaam Ibn Ishaq ci yoonam que ne moom bi yonent bi saa jógee tabu ci yoon bi la jaar bi ñibbi ci Medina ci la jaar Hijr waaye amaana li dina dëgër mooy bi muy dem. insha allahu taala loolu mooy li gën a dëgër léegi imaam ibn Hazm <coughs> imaam ibn Ishaq ngir war ne Seydina Umaara tubnu Umaara <coughs> ah, ibn Hazm mi fekke woon nag surtout xare yépp mais surtout Tabuk mu ne Yonent bi alayhi bi mu jógee kon foofu muy continuer di dem Tabuk ngir xare ji ak Byzance les romains byzantins ca Cham waaw ci jamonoy tàngoor tar waaw Seydina Usman daal di rë daal di waajal arme bi muy jayshul usra muy xare boobu nee na yarhamukallah thumma inna rasulallah kon yonent bi alei satu selaam saara ba mu jógee foofu ci diyaaru Samud al-Hijr wa laqad kadhaba ashaabul Hijr al-mursalin waaw ñoom weddi woon nañ waa Hijr mooy waa kër yonente yàlla saalihu wolof yi naan ko saaliwu yonente yàlla saalih eh? mu ne yonente bi aleyhi salaatu dox ci ba dem ci benn di dem tabu jëlaat yoonam jóge foofu di dem xatta ida kaana bi ba'di tariqi dallat naaqatu ba ñëwee ci benn ci yoon yi ci yoon bi noonu bi muy dem tabu jógee Hijr eh? ba léegi ci yoon ak gëléemam réer nag naagaat yonent bi alei sat salaam gëléemam bu jigéen daal di réer fa xaraja asxaabuhu fi talabiha saxaabaan yi daal di génn ngir seeti ko ngir wëri gëléemu yonent bi alei sat mu ne te nekkoon na ca yonent bi alei sat salaam mooy fañ defoon escale ndax dañu kiy gëléem yi far gëléem gi réer nag daal di dem ñu jekki gisatuñ ko Uh-huh. nee na nag saa sam fa mu wàccoon am na ku mu fa newaloon fa mu daloon eh, rajulun min ashaabihi benn waay ci saxaabaam yi yuqaalu lahu Umaaratu ibn Hazm muy Seydina Umaaratu ibn Hazm nii mu ne wa kaana aqabiyyan badriyan fekk woon na Aqaba ni mu ko waxe sax badriyan fekk woon na ghazwatu Badr wa huwa bani Amr ibn Hazm comme ni mu ko waxoon sànq tamit moom mooy bàyyi ci waa banu Amr ibn Hazm ndax moom frère seen baay la di Amr ibn Hazm moom mooy Umaara ah, moo ko Amr ñoo bokk baay di Hazm mu ne wa kaana fii rahlihi Zayd ibn al-Lasit al-Qaynuqaa'i mu ne te fekk na nag nekkoon na ci fi nga xam ne moo doon ci ci ci ci tàntam moom comme nga xam ne fa fañ daroon ndax après dafa xam nga bi defee escale ñii dañuy nekk fii ñii nekk fii ñii nekk fii yonent bi saa saa doon wax nañ dajaloo bu ñu lan moo tax ma gis leen am na ci benn xaram lan moo ma gis leen ngeen dispersé ku nekk nekk ni voilà fële kii nekk fi kii mooy dañuy nekk koo xam ne mais moom fi nga xam ne tantam daa am ku fa àndaloon koo xam ne ku fa bàyyi woon koo xam ne moo àndoon muy Zayd ibn Lakhit al-Lusayt Zayd ibn Lakhit al-Qaynuqa'i bokkoon ci waa Banu Qaynuqa mais tekkiwul ne waa Banu Qaynuqa na nga moom mooy moom ci boppam comme ni gis bu xam ma comme arhamukallah comme sëriñ boobu taabi'i boobu di Muhammad ibn Ka'b al-Quradi tekkiwul ne waa Banu Qurayza dañu ma Medina ba léegi mooy ñi nga xam ne ci ñoom ay juif lañ mais dañoo tuub waaw ah, mais dañuy seen askan la yàlla seen Qaynuqa waa Banu Qaynuqa wa Qaynuqa'un sariyatun ba'dahu Ghatafaan thumma buhraanu Uhud waqa'atul ghamam waaw muy kon moom Zayd ibn Lusayt al-Qaynuqaa'i wa kaana munaafiqan mu ne naafiq la woon nag bu mag a mag ah. a mag waaw ah. nee la def Seydina Imaam Ibn Isxaaq te tamit Imaam Ibn Isxaaq fa haddathanii Aasim ibn Umar ibn a an Mahmuud ibn Labiid an rijaalin min banii Abdil Ashhali annahum qaalu mu ne fa haddathanii nettali dama moo koy nettali histoire bi ni mu continuer ni mu demee pour wan tamit kënee nit ñi comme ni Seydina Aasim ibn Umar laajoon sëriñam bi Mahmuud ibn Labiid est-ce que nit ki doon na xam ne doon nañ kii nii mu ne fa haddathani imam Ishaq ibn Aasim ibn Umar ibn Qataada di Aasim di doomi Umar moom di doomi Qataada an Mahmuud mu jële ci Mahmuud ibn Labiid saxaaba boobu nga xam ne tout tànk la woon jamono Yonent mi alayhi salaatu wa salaam an rijaal min bani Abdil Ashhal mu jële kenn ci ci ay góor di ay saxaaba ci waa banu Abdil Ashhal annahum qaalu mu ne qaala Zayd ibn Lusayt mu ne Zayd ibn Lusayt dane bi gëléemu yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di réere mu ne wa huwa fii rahli Umaara mu ngi woon ci tànt Umaara fa Umaara dal tàntam foofu fala Zayd ibn Lusayt al-Qaynuqaa'i mi nekkoon léegi lan la wax bi gëléem gi réeree nit ñi di seet gëléemu yonent bi alayhi salaatu wa salaam é gëléemu yonent bi alayhi salaatu wa mu ne fekk wa umaratu inda rasulillah moom mu ngi woon tànt umara mais umara mu ngi woon ci tàntu yonent bi alei satu salaam ba gën réer fi ñu escale noonu di dem Tabuk jóge ci xijru Samud nee na mu ne <coughs> waaye Zayd ibn Lusayt ne Lusayt ne <laughs> mu xanaa kay bi mu déggee ñu ne ko gënee mu yonent bi alei satu daa réer mu ne ah xanaa kay yéen waxu ngeen lool alaysa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yaz'umu annahu nabi wa yukhbirukum an sabar an xabari sama wa huwa la yarri ayna naqata mu ngi nekk tàntu Umaara Umaara mu ngi ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yëgul li xew Zayd Zayd ibn Lusayt al-munaafiqul kabiir dégg ah in lam yatub dinañ gis ci fin nettali bi dinañ gis ci feewu nettali eh, dinañ ci ñëw insha allah mu ne mu naan mais alaysa muhammadun yazumu annahu nabi wa yukhbirukum an xabari sama ñu ne ah déedéet xanaa kay ñemewu ngeen maa wax na jëlee mu naagaat yonent ba saa saa moo réer mais muhammad mooy xam nga saxaaba yaa ngi naan alaysa rasulullah wala yu mel noonu gis nga waa lamsaar même kaw Hudaybiya bi nga non <coughs> eh, eh, ci Hunayn bi nga xam ne mbir mi jaaxaloon na leen lan lañ wax ya Rasulullah ñëw naan ko ya Muhammad mu ñëw naan alaysa Muhammadun mais xanaa du wa sallam naa Muhammad yàlla xanaa du moo ne moom moo ne xanaa moo ndax moo ne parce que gars da bëgg a wax gëm ne moom gëmul noonu ah bien xanaa yonent wala saa saa moom moo ne moom yonent la di ñu xabaare di leen xabaare xoolal waxul sax yuxbiruna mooy génne na ci boppam waaw. parce que pour moom lii day wane ni kii du yonent voilà waaw lii ni du yonent ma alaysa Muhammadun yazum est-ce que moom nee du nee naay salaam nee na est-ce que moom waxul na yonent ya wa huwa mais defe loolu ba pare dañu wax la xew ca asamaan nee wa huwa la yadri ayna naqatu gëlee moom réer xamul fu mu féete mais soyez logique gars yi gars yi utiliser leen seen xel yi daal nee na nag bi mu waxee loolu fa qaala rasulullah suñu borom yëgal ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa Umaara ko inda fekk Umaara mi moom tànt ba ne moom naafiq bii di wax loolu mu ngi ci yonent bi salaam nee na ne ko rajulan qaala ne am na benn góor bu am na benn góor bu ne hada Muhammadun yuxbirukum yuxbirukum annahu nabi wa yaz'amu annahu yuxbirukum bi amri as-samaa'i wa huwa laa yadri ayna naaqatu wa inni wallahi maa a'lamu illaa maa 'allamani Allah wa qad dallani Allahu 'alayhaa wa hiya fil waadi fii sha'bi kadhaa wa kadhaa Allah Allah sallallahu 'alaa rasuulillah sallallahu 'alayhi wa sallam yenent bi alei saatu salaam ne Umar am na benn waay de mu ne sama boroom xamal na ma ne am na benn waay ci biir mbooloo mi mooy fay ne ku nekk ak fa nga ne am na ku wax ne hada Muhammadun xoolal yonent bi alei salaam koy nettali nee na mu ne Umar am na de ku ne comme que ñoo newoon mu ne ko am na ku ne xoolal Muhammad moom sallallahu alayhi wasallam mu ngi nii ne dañuy xabaare naan mi moom yonent la te nee na mos dañuy indil xabaaru asamaan bi ñu nettali li xew ci asamaan ah wóobu wala yadri ayna naqatu te xamul fan la gëléemam féete ah nee na mu ne ko am na ko wax loolu waaye nag Umar yëgal ne man wa inni wallahi comme di wax loolu xanaa xamul ne man dëgg-dëgg wallahi wat naa ko ci yàlla man rasulullah maa a'lamu illa maa 'allamani Allah xawma lu dul lu ma sama boroom xamal waaw mooy xawma lu dul maa allamani Allah man li ma buur yàlla xamal kese laa xam moo tax suñu borom waxu ko wa qul rabbi zidni ilma waaw wa qul waxal rabbi ee eh, sama borom zidni yàlla nag ma del di di sax di ma yokk ilman xam-xam moo tax yeneen ma lay sax sam xattaa nii nii nii may wax ak yow day gide fii ci géeju xam yàlla tiers bu romb minute bu romb na ko xame woon muy gën muy muy muy gën nekk loo xamante ne ni muy gën yaatu waaw parce que buur yàlla doo ko jeexal moo tax loolu kese la ko suñu borom masa wax yokku ma ko waaw neewu ko waxul rabbi zidni mala waxu ko lool de neewul yeneen ci bale sa sam suratu Taha aya 114 tolloog nombre ah saaru alquran waaw mooy waqul rabbi zidni ilma neewu ko buur yàlla neewu ko waqul waxal yow sayyidina Muhammad nee ma ñaan naan rabbi yow sama borom rabbi yow mi ma moom yow mi ma yar xamal ma li ma xam zidni yal na nga may dellu dolli foo man di toll ci loo xam ne incessante perpétuelle d'une façon perpétuelle sans infini ilman ci xam-xam moo tax alayhi salaam moo tax suñu borom doon ko wax ne ko walal aaxiratu xayrul laka minal ula tout le temps sa mujjanteelu mbir moo gën ci yow lu jiitu woon te képp koo xam ne jullit nga surtout nga teg sa loxo sa tànk ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow it noonu nga mel mooy tout temps sa kanam moo gën li nga weesu moo gën li nga weesu moo tax gars bu ñu la xamoon démb ñëwaat yow da ngay dépasser foofu waaw loolu moo tax ku mel noonu peeg xam-xamam baloo ko peeg parce que moom xam-xamam dafa seey ci xam-xamu ki nga xam ne xam-xamam kenn manu koo peeg mu yonent bi sallallahu alayhi wa xam ne moo ko te ah, <laughs> waxee moo tax bu yi dañuy dañuy dañuy dañuy ñàkk du amati benn gëdd bu muy jox alxuraan ndax dañuy koy gëmloo ne alxuraan bi xam nga ne moos ñetti xul yooyu ak ay faatixa yii nii manula protéger de sama ndombo yi foog nga yeew ci laa wax sama xusaandulaat yi ma yor sama pettaaw yi ma ci def sama turi jinne yii ah il faut nga boole ko ci sinon doo protéger wu de xul kese di ko kesew bu ko defee nit ki day dem ba jàpp ne loolu mën koo protéger boo àggee doon nag mooy loolu du la protéger waaw ndax ana inda dhanni abdi bi buur yàlla moom fa njortam njaa njaartu jaamam tollu fa moom rek laa toll la ci moom boo jàppee ne lim la ne lii nii yeneen clore saab saab nga xam ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na bi <coughs> mu'awwidatayni wàccee lépp la bàyyi jàpp ci loolu ay qul a'udhu rabbil falaq qul wallahu ahad qul a'udhu rabbil falaq ak qul a'udhu rabbin nas dafa bàyyi lépp jàpp lool lool mooy musloo loolu la doon musloo waaw mais ñun fii mën gis nga qul huwa yii xam nga ne lii a'udhu billahi qul a'udhu rabbil falaq nas yii xam ngeen ne lii nii manulaatee ah, nga gëm ko moom it du la téye moo tax da dem ci nit ku baax mu ne la defal lii dina baax nga dem du baax lu tax muy baax gëmoo ko waaw yonent bi aleyhi kon mu ne man xaw ma lu dul ma borom bi subhaanahu wa xamal wallahi maa ngi wat ci yàlla inni dëgg-dëgg man xaw ma illaa lu dul wallahi maa a'lamu illaa maa 'allamani Allah lu dul lu ma buur yàlla xamal kese laa xam te nag waqad dallani Allahu alayha te buur yàlla nag nii may wax ak yow tegtal na ma wax na ma fii sa naaga ji ne waaw wa huya te moom naaga ngi fii hadal waadi mu ngi ci xur wale tiim fala ne suñu boroom tegtal na ma ko fii sha'mi kada wa kada mu ngi ci <coughs> yoonu montagne tel ak tel buñ fa demee foofu dinañ ko fa fekk qad habasatha joxe description qad habasatha shajaratun bi zimaamiha fantaliqu hatta ta'tuni biha allah huwa rasulullah wallahi wallahi huwa rasulullah mooy ndaw yàlla mu ne waaji mu ne seydna omar te xadiis bi bi sanadin saxiix rawahu al-imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi waaw te mu ngi boo demee tamit ci dalaa'il an-nubuwwa imaam al-bayhaqi indi na ko ci yoonu imaam ibn isxaaq ci men càllale bi xaddathani mu wax xaddathani ndax mu dal lis nee na nettali la waaw Asim mu jële ko ci saxaabu tu tout temps ko Mahmud ibn Labid mu jële ko ci waa Lamsaar ci ay magi ponkali saxaaba ay Lamsaar radiyallahu anhu léegi <clears throat> mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne Umaara buur yàlla nag yëgal na kon fi mu nekk nee mu ngi ci xurwee ci yoonu montagne sàngam diggante yële bu mu demee foofu duñ ko fekk ngeen koy fekk mu ne moom waqat xabasatha shajaratun bi zimaamiha gis nga goj giñ ko defaloon mooy liñ koy defal ci gémmiñ di conduire hmm? loolu noonu moo lonk benn garab ci benn garab la lonk manatu la dem allah mu ne leen fantaliku dem leen hatta tatuni biha ba li ma koy indi waaw allahu akbar fa dahabu fa jaa'u biha ñu dem ñu dem jëli gëléem gi fekk ko na yonent bi aleyhi salaatu salaam wax moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax yii waxoon naa luñ ci nekk di ko référé di mooy dañ koy préciser rek di wax mooy lépp mu'jizaat lépp mu'jizaat léppam waaw léegi gaa yi dem daal di koy indi fekk gëléem ga nam leen ko waxee ca xur woowa ca chien bu boobu ca parc boobu foofu mu leen wax fekk garab gi fa mu wax ne fa nekk garab gi daal mu lonk ci garab ga nee na nag gaa yi dem indi ko jëli naa nga génne ko fa rajaa Umaaratu ibn Hazm ilaa rahli an léegi bi loo xewee nag Umaara radiyallahu anhu daal di dellu ci tàntam fa qaala mu ne wallahi la ajabun min shay'in haddathanaahu rasulullahi sallallahu alayhi wa anifa bi mi ñëwee nag muy defal compte rendu bi ah mu nekkal <coughs> ak ñi mu waaw <laughs> mooy ñi nekk ci biir tàntam mooy bu Zayd ibn Lusayt kese fa ne woon bi mu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ëpp affaire bi épisode bi am yonent bi sallallahu dem xooli fekk giléen nga foofu mu ñëw nag ci tàntam ne ah wallahi la ajabun di rendre compte di wax nit ñi mooy li mu di leen yegge li xew ci ak yonent bi alei satu mu ne maa ngi wàcc yàlla ne la ajabun min shay'in haddathnaahu haddatha haddathanaahu rasulullah ne eh, ne man de mbir mi wax dëgg yàlla yéeme na lool dafa am benn mbir mu yéeme boo xam ne yonent bi alei satu salaam moo moo ñu ko nettali sànq aani fan léegi ah léegi falaa jóge nii an maqaalati qaa'ilin axbarahu llahu mooy fa ñu moom kese fa woon ci biir tànt yonent ma lay saab mu daal di ñuy nettali wax joo xam ne benn waay moo ko wax te boroom bi subhaanahu wa taala moo ko xabaar yi xamal ko ko moom yonent ma lay saab saab hein lilladi qaala Zayd ibn léegi mooy li Zayd ibn Lusayt xam ne moom xamul ne moom tàntam bii ndeke Zayd ibn Lusayt nii nekk bokk ci ñi fi toog moom mooy aji wax ji xamu ko fa qaala rajulun bi mu waxee loolu am benn waay ne man kaana fii rahli Umaara wa lam yahdur rasulallah am benn waay boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam mu ngi woon ci tànt bi ba ba Zayd ibn Lusayt doon wax li mu doon wax mu nga fa woon te newul woon Yonent mi sallallahu alayhi wa sallam bi mu déggee Umaara ñëw wax li mu ne ko eh, Zayd wallahi qaala haadihi al-maqaala qabla an taati qabla an taatiya qaala Zaydun haadihi al-maqaala mu ne ko ah bu dee de lool nga wax yow Umaara maa ngi wat ci yàlla ne gis nga Zayd mii toog Zayd ibn Lusayt mii en tout cas lii nga nettali ne loolu la yeneen ci ma saab wax ne boroom ak ko ne boroomam moo ko nettali am na ku ko wax ci mbooloo mi maa ngi wat ci yàlla ne Zayd mii toog wax na lu mel nii lii. wax laata ngay ñëwaat wax na ko fa aqbala Umaara ala Zayd yaja'u fi unuqihi waaw wa yaquulu ilayya ibaadallah inna fi raxli la daahiyatun wa maa ash'ur inna fi raxli la daahiyatun la daahiya inna fi rahli la daahiyatan eh? wa ma ash'ur ukhruj ay aduwwu Allah min rahli fala tashabni waaw Umar <coughs> bi déggee mbir mu waa ji ne ko Zayd mii moo ko wax wax na en tout cas wax na lu mel nii kii Zayd daal di jóg ut ci Umar di ko jam hein di ko jam fii unuqi di ko jam ak baaraam bi ci ci ci ci doq gi naan ko ilayya ibadallah nit yéen jaamu yàlla yi ñëw leen ci man ay way wallu leen ma waaye dimbali leen ma inna fii rahli ndekete yoo ma nekk na ci sama tànt la daahiyatun ndeke san sama la daahiyatan dëgg dëgg ndeke catastrophe hein musiba ndeke musiba moo nekk sama biir tànt bi tamal yëguma ko woon ndeke man li ma ànd ak moom yépp jóge ba Medina di ñëw sama tànt bi ndeke musiba bu toll ni naafiq bu toll nii ñemee wax lu ñu nii ci yonent ma lay saa mu ngi nekk sama biir tànt tamal yëguma ko uxruj ay aduwullah génnal min rahli génnal sama tànt yow noonu bi yàlla bi génnal génnal falaa tasxab bi bul ànd a teg man mukk xaw ma tey fooy fanaan ak li des ci voyage bi ilaa Tabuk fooy ne mais yow moom xamal ne moom mënatoo nekke man ndeke man ku ku yéese ni yow ndeke mu ngi ànd ak man yow ma nangu la indi la sama tànk bi lu ma am bokk koog yow ci voyage bi amoo dara looy wax ndekete yooyaa ñenee wax wax ju ñaawe nii ju bone nii di ko wax ñu leen ci bari saar saar génnal sama tànt uxruj aduwallah min rahim génnal sama tànt yow noonu bu yàlla fala tashab nii bul ànd soor bi si waaw soor bi si imaam ibn Sa'd nag nee na fa zaba ba'du naas lenn nag ci nit ñu noonu da ko dàq ya ah, si mooy laa mujaamala ma'al munaafiqiin ah <coughs> kenn du mujaamala bu leeree ne si diw def na jëfi naafiq non kenn du mooy jëfi naafiq waxuma la naafiq jëf jëfu naafiq moo tax fan yi maanaam kii li mu wax waxu kéefër la parce que wax ni diw yéefër la dafa nekk lu grave waaw gaa yi koy wax sax maîtriser wuñ ko wayalullah yaay gis ñoo xam dañ naan kilifa leen ci diine mën nañu tuumaal nit ak kéefër te ñoom ci seen bopp maîtriser wuñ li ñuy wax voilà parce que loolu dafa grave ndax yonent ma lay saat salam diw yéefër la c'est pas quelque chose de mince du lu woyof loo xam ne da ngay tëb ku tëb nga ne ko yow yéefër nga déedéet parce que yonent bi alei saatu salaam nee na nit ki bu waxee mbokkam yaa kaafir yow yéeféer bi na leer ne faqad baa ilayhi ahaduhuma kenn ci yéen dina ko doon <clears throat> mooy da doon soit mu nekk dëgg ci waa ji wala nekku ko léegi yow imaginer bu leenu dëgg ci moom day dellu ci yow moo tax loolu c'est très waaw moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib gaay biñ naan ko xawaari ji yéeféer yi mu ne déedéet hum min kufri fardu hum minal kufri farru gaa yi ne ko xawaarij te pourtant ñoo ko doon jéema ñoo finalement ñoo ko faat sax moom ak liñ ko fexee faat lépp noonoog moom nu nañu def ko mu xare ñoom lépp mais quand même mais la ne gaa yi nag du ñuy yéeféer gaa yi naan ko yéeféer yi xam nga gaa yi rek <coughs> tamit loolu lañ gis ci biti voilà que ne loolu ñoom loolu lañ ci am daalika mablaghuhum minal ilm foofu mooy seen foofu la seen xam-xam tollu Seydina Ali ne du ñu yéeféer hum minal kufri farru ñoom daw ak kéeféer moo tax lii lépp ñu koy def nag xawaari ji nii ñu mel daw kéeféer moo tax ñuy def lii moom lañ daw moo tax ñu mel nii nekk ñoo xam ne ñu taral lañ teeñal diine ji ngir bañ nekk yéeféer la ba ñu jàpp ne ci seen yenn idées yi ku def kabira yéeféer la yooyu yépp ngir daw kéeféer la kon kooku mënoon yéeféer la voilà moo tax wax diw yéeféer la te pourtant xawaar yi quand même xawaar yi am moo tax am na ci boroom xam-xam ñu ne non xawaar yi ay yéeféer lañu mais insha allah li gën a dugg doom mooy du ñuy yéeféer waaw sauf que ay nit lañ yoo xam ne nag niti safara lañ mais mooy ne loolu noonu amaana mooy buñ ci lakkee après dañuy génn fekk ñu nga ànd ngëm yàlla comme ni yonent ma lay saa saa wax al mooy dinañ lakk ci loolu ñu faye leen mooy loolu noonu nga xam ne côté bu bon bi buñ ci lakkee après dañuy dugg aljana ndax dañoo gëm insha allah loolu bu ñu agsee ci masala xawaar yi yooyu yëpp ay wute ci borom xam-xam ndax ay yéefar lañ wala lool yooyu yëpp insha allah nañ ci gën a ñëw kon mooy ne nit yéefar la dafa jafe du lu yom du lu ga du lu kii nit li koy génn ci yéef ci ci dili diine ci l'islam mooy comme li wax Tahawi wax ci aqidaam bi ah, al aqidatu tahawiyya bu imaam at-Tahawi rahmatullah alayhi mooy li ko fi dugaloon bu ñëwee ba wedd li ko fi dugaloon mooy lan shahaadataani waaw bu nee man de maa seede woon ne amul benn buur bu ñuy jaamu <coughs> boo xam ne moom lañu war a jaamu te jaamoom di jariñ ñàkk koo jaamu di lor ku dul buur yàlla te nag ki may jàngal nan laa koy jaamoo te muy ndawam mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy loolu lu ci dugaloon boo ñëwee nag ba ne loolu gëmatoo ko boobu yow yaa génn sa bopp mais am na yeneen yoo xam ne tamit day génn nit ki ci yéeg ci mooy yoo xam ne ma'lumun min ad-diini bi darura ku ñëwoon ne julli moom du farata te kooku gisoon nañ bi ñuy gis affaire waxtu julli affaire julli yeeg importance am comme lu imaam <coughs> ak boroom al-Mughni ibn Qudaama waxoon li borom al-Mughni doon wax que ne loolu mooy dañuy il faut ñu xool il faut mu nekk koo xam ne dafa am dalil yi xam ne lii ah tegtal gi wane ne lii farata la ak yooyu yëpp bu nee yooyu yëpp xam naa ko mais ma ne dara la dul farata du farata ci man wala sax farata la ci man mais ñoom néew du farata ci man kooku yéefér la loolu amul benn borom xam-xam bu wax lu contraire waxoon naa la booba nag bu ma nee borom xam-xam bu ñëw naan ma waaj ci rajo wala ñu nit ñuy tudd Sénégal non amul benn boroom xam-xam du Shafi'i du du Hanafi du Maliki du Shafi'i du Hanbali du ñeneen les sa mazhabiya lu dul ne ñoom même ñoo ñëpp ñépp yéefar la jàpp mooy ko kenn amul ijmaa la que ne ko yéefar la parce que li yàlla farataal jaam yépp yow nga taxaw naan ko noo buur yàlla nag taxawal la yow dangaa war a mooy yow du nii walla iyaazu billah ndax ñoom diw moom bokkuñ ci dañ leen dispensé kan moo leen dispensé kan moo leen dispensé <coughs> léegi kon moo tax taxaw naan diw yéefér la lool c'est grave c'est grave te nag waxoon naa la bul nekk supporter waaw nekk supporter loolu moo tax xam xam dafa nekk lu ràññeeku pour jullit bu ne déedéet bul toog naa ñoom diw xamal nañ ma déedéet xam diine yi nga xam ne manu la ñàkk nga xam loolu fardu ayn la sa farataay jëmm nga xam leen surtout lu jëm ci wàllu tawhid wéetal yàlla loolu mooy jiitu ak gëm yàlla loolu moo tax ngay gis boroom xam-xam yi di commencer seen téere ñoom imaam al Buxaari kitaabul dugg ci ginnaaw di dugg ci ay iman teel koo indi teel koo indi ci seen téere yi lan moo tax Hmm? badul xalq badul wahyi après ñu dugg ci ay gëm yàlla ak yooyu imaam muslim gis nga kitaabul imaan ni toll parce que loolu fondement la laata mu lay wax kaay julli nii lañuy woore nii lañuy jullee nii lañuy jàppe dañ lay wax ni nga fas ni nga war a gëme buur yàlla ndax loolu mooy fondement yi nga xam ne ñun dañ koy neeral tawxiid mooy li jiitu mooy xam-xam bi ëpp doole ci xam-xam yépp ndax mooy bii tax nga mën a jaamu yàlla xam yàlla xam li nga xam ne moo war ci moom nga def ko ci moom mooy yi nga xam ne moom la warlul yow en tant jaam bi mu waru la nga war koo jaamoo noonu xame ko noonu gëme ko noonu fase ko noonu mu nekk loo xam ne pas-pas boo xam ne dara bu ko rëngi-rëngee dara bu ko yëngal mais ñun dañuy bàyyi lool <coughs> moo tax boo seetloo ñun wolof suñuy wax yu bari boo seetloo façon yi ñuy waxe soit ay murji la ñuy doon ci ay wax wala leen mais mooy xamuñu sax yooyu waaw waaw wala ay xadariya la ñuy doon comme ñu doon wax naan euh, wax ñu doon wax <coughs> bon gaa yi ngay dégg non yàlla dogalu ko fenn laa wax saa yi moo ko tey mais ma yow man ngaa wax li ngay wax mais yàlla dogalu ko loolu war na ko wax si yàllaa dogal lépp man nga yàllaa ko dogal mais buur yàlla moo def ku nekk mu responsabiliser la waaw loolu la mooy buur yàllaa ko dogal xoolal wax yooyu rek ni mu siiwee da gis sax koo xam ne ku jàmbaar la moom noonu lay xalaate mu leer ne waa ji idée qadariya yi la rotta ñi téygu ko nga gis keneen yor idée murji ay waaw moo ñépp a baax ngëm yàlla daal ba ñépp gëmee yàlla la ñépp ñépp a baax waaw ñépp a yem ngëmug Seydina Jibril ak yenn ngëm ngëmug euh, ngëmug waa ji waa ji caw fee ñoo yem xam nga ne loolu <coughs> man mii toog xam nga ne loolu rien xel mi rek moo maanaan ne eh, eh, kenn warulaa gëm loolu waaw gëm rek am solo waaw yu mel noonu te mooy yooyu parce que lu tax parce que xamuñu luy iman du ñu ko jàngal du ñu ko jàngal ñun dañoo jàngalul dara sax eh, wolof wax naa la gis nga wolof ku ci maye doomam naan sama doom ji nga xam ne maa ko yar ci su ci ci farataay yàlla ak sunnaay muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamais xoolal tey ñàkki teggin yoo rek sayyidina muhammad sallallahu alayhi hein même ni ñuy wax nga xamuñu ko <coughs> mooy ne tekkiwul dara gis nga loolu la lay tekki mooy maa ko yafal waaw mooy kër gi fi la fi la doon añ fi la doon reere fi la doon nelaw di fi yeewoo léeg-léeg sax mu nelaw yi feneen yeewoo feneen loolu kese mooy maa ko yàq loolooy sunnaay loolooy farata yàlla subhaanahu wa taala sunnaay sayyidina Muhammad ah, ci wolof sallallahu alayhi wa kese la loolu bu dee jigéen la boo mooy sangu set sax xamu ko waaw te mu ngi koy maye maye na ko mais xamul luy sangu set léegi nag jëkkër ji bu dee ku jàmbaare la ah <coughs> te gis loolu yooyu yëpp mu war koo liggéey bala moo joteeg moom dara parce que kii ndekete mais kii kon kii jaamu yàlla moom kon nan la ko doon defe parce que koo xam ne xamul mbërëg yi sax xamul nan la koy lijjantee xamul kañ lay arrêté ak yooyu yépp xamul ci dara loolu doy na waar kon kooku naka lañ mën a waxee ne kooku dañ koo jàngal kooku dañ koo yar ci ci farataay yàlla kooku xam nga ne yaruñ ko ci dara dañ koo yafal rek moo xar mi ñu yafal ci ci ngunu ci kii bi ci enclos bi ci mbaarum xar mi ci ëttub xar bi wala fas yu nekk ci ëttu fas bi walla ki ganaar yi nekk ci enclos bi ci ngunu ganaar gi mais ñoo yem dañ ko doon seexal tout le temps des fois ñu yóbbu ko école ñu foog ne looloo koy jariñ waaye laa yughni min shay ah <coughs> kon nag ah ne naafiq diw naafiq la yooyu yu garaaw diw naafiq la diw yéeféer la bu wax noonu naa la bul nekk supporter ku ko man di wax bu ko roy ci loolu surtout bu dee koo xam ne ay waxam tegu ko fu leer waaw day wax li muy wax ne moom ci boppam mbir mi leeru ko waaw fii mu ne boo ko laajoon lu waa wax ah pour mu waat ne dégg na ko boo moyul du ko man walla di nga ko déggee baaxut kon nag yow nag bul nekk supporter parce que diw wax na ko mooy diw man ma nekk céeli wala perroquet di di di di di di wax li mu wax alors que mu nekk wax joo xam ne ju garaaw a garaaw la joo xam ne yonent bi sallallahu alayhi nee na ku fi wax kenn yow yéefér nga yow dina leer ne kenn ci yéen ñaar bu ko doonul mooy ci yow lu jëm ah <coughs> kon nag il faut faire très attention moo tax imam ibn Sa'd ne fa za'ama ba'du an-nas anna Zaydan taaba ba'da wa qaala ba'du an-nas lam yazal muttahiman bi sharrin hatta halak imam ibn Sa'd rahmatullah alayhi mu ne am na nag ci nit ñi ñoo xam ne nee nañu ma nee nañu ko ne Zayd ibn Lusayt al-Qaynuqa'i mujj na tuub waaw mujj na tuub waaw am ñeneen mu ne mais am na ñeneen ñu ne déedéet lam yazal muttahiman bi sharri bi sharrin hatta halak tuub fan Zayd de dañul ñu koy tuumal ci lu yées ci mooy ak naafiq ba ni mu alkoo ba ni mu génne àddina waaw loolu nag allahu taala alam moo tax moo tax sànq maanaam la bu dee ne tuubul waaw naafiq bu bon bu dee ne tuubul waaw bu tuubee nag radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi léegi lool nag buur yàllaa xam ñunu xamuñu laanata allah ala allah ñu fi nekk di jéem naan gi di décider comme que wax yi dara leeru ci ñii nee nañ tuub na ñii ne tuubuñ en tout cas li leer tej sàlla wér mooy ne defoon na loo xam ne defi ñaa féq la moo tax saxaaba ba mu ko kiiwoon da koo dàq sax muy Seydina Umaara ibn Hazm radiyallahu taala anhu wa arda da ko dàq ci tàntam <clears throat> ne ko ne ko catastrophe ndeke moo ne sama biir tànt bi ndeke xaw ma koon leen dëyo génnal waaw mu daal di koy dàq <coughs> kon moom Seydina Zayd ibn <coughs> seydina Umaaratum na Umaaratum na Hazn ah, al ansaari radiyallahu taala anhu ah, kon fekke woon na kon Tabuuk bi ah, moom nag ginnaaw gi eh, ci xare yi nga xam ne moom la Seydina Siddiq doon mëne contre Musaylimatul Kaddaab moom fekke woon na ko Yamaama gazwatu yamaama xareb yamaama fekke woon ko foofoole fa lañ ko faate selon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley <coughs> imaam moom bokk na ci ñi nga xam ne ustushhida fii man ustushhida bil yamaama ah yamaama fa la àddina moom seydinaa umaara ibn ibn hazm am na nag ñu ne keroog bi yonent bi alei satu doon dóor a ñëw Medina doon mbokkale nit ñi waaw mooy mbokkale goo gële gisoon te yàggoon ci lool <coughs> walilah alhamdu wal moom Umaara bii la mbokkale woon ak Muhriz ibn Nadla hein radiyallahu anhu kon moom noonu la génn àddina solo imaam Isxaaq ci ayaamu yamaama xare yamaama yi moom Seydina Umaara ibn Hazm ibn Zayd ibn Lawdaan ibn Amr ibn Abdi Awf ibn Ghanm ibn Maalik ibn an-Najjaar al-Ansaari radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi ma'waahu wa maskanahu kon nag eh, loolu moo jëmoon mooy li nga xam ne eh, moo jëmoon ci wàllu fiq yi gis nañ alhamdulilah ba fi ñu ko daanele mooy dañoo delloo Tabuk moo tax ma ne woon lu buur yàlla defi noonu la <laughs> mooy bi ñu ci mujjee gis mooy Tabuk lañu lañu daane mooy bañ àggee Tabuk nekk ci tànt yi hein ba waa jii daal di wax lii mu wax mais ci yoon bi mooy bi ñuy waaj agsi <coughs> parce que nee na ci benn ci yoon bi bi mu continuer jóge Hijr continuer muy foofale ci côté Ummul Qura fala géléem gi réere woon naaga gi lii nii xew fa e, ba yonent ma lay saar saar daal di fay wax léegi nag bi nga xam ne ci lañu àgge kon ñu ngi tabu kon dañuy delluwaat ci après discours ba selon ak wéram mooy bu dee wér na te gisoon nañ ne càllalema càllalema laa yase mooy ci wàllu càllale waaw mooy càllale ma waaw ah, bon foog naa yooyu léegi xam ngeen man loolu léegi <clears throat> benn genre kii la boo xam ne après ma fartaam mu waxee noonu am na ku ma doon wax ne moom loolu ba mu ba mu gisee ab SMS ma ko yónni woon français ak wolof yi ma doon jaxase nee na da ko da ko ree ay kii sama benn frère <laughs> sama neveu laa ko envoyé nag mu wan ko ko nee na ba fa reetaan reetaan reetaan sama benn grand frère ay yooyu saay xool li muy wax mooy français ak yi muy boole waaw ay accident quelques minutes <laughs> eh, loolu moom manu ko muñ ko wax <laughs> waaye dañ ci am ay sëriñ nag waaw am sëriñ bu baax sax suñu sëriñ la kooku <laughs> waaw xam ne yooyu moom da koo man suñu sëriñ waaw bokkul ak suñu sëriñ de <laughs> déet waaw bokkul ak si si Cheikh Mouhamed Moustapha déedéet du moom laay wax de dama ne ki ki nga xam ne daanaka mën naa ne peut-être ci moom laa jëlee façon yi kooku suñu sëriñ la moom ci suñu sëriñ yi la bokk <laughs> léegi kon imaam Ibn Isaaq <coughs> Ibn Yasaar rahmatullah alayhi Euh, mu ne euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam summa madaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam saa'iran fa ja'ala yataxallafu anhu ar-rajul fa yaquuluun yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam taxallafa fulaan fa yaquulu da'uhu fa in yaku fiihi xayrun sayulhiquhu Allahu ta'aala bikum wa in yaku ghayra dhaalika faqad araahakum Allahu minhu nee na yonent bi alayhi salaam Ah, continuer yoonam ba mu àggee Tabuk gaay di xool nan mais di seetlu nag naan mais diw ñëwul te loolu li tax mu li tax li tax diw ñëwul affaire yi mooy li Seydina Ka'b ibn Malik wax dina ñëw ci ay mbiram yàgg nañ ko digee comme niñ doon digee Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu buur yàlla def na pare nañ ci Seydina <coughs> tarjama Seydina Usmaan ibn Affaan al-Mu'taa radiyallahu ta'ala léegi nag li ñu dese mooy mooy mooy lan mooy euh, Seydina Kaab moom moom dam bokk tamit ñi nga xam dañ ko yàgg digee <coughs> li tax nit ñi dem ba ci ba foofa di door a seetu naan mais diw ñëwul si diw ñëwul ah? lan moo tax Seydina Kaab ibn Maalik mu ne xam nga lu tax parce que temps yooyu amul benn kii boo xamante ni nii buñ doon bind naan ñoom comme diiwaan amul woon comme li Seydina Omar defoon nga xam ne dañuy xam ñi nga xam ne ñooy participer ci xare yi ñu leen di bind hein hein que ñii ñoo kii ñu ngi xam daal doon noter doon bind ñi nga xam ne ñooy fekke ci xare yeeg yooyu surtout après bu lim doon joxee liñ koy jëlee yooyu ñu ngi ko doon séddalee <coughs> moom nag euh, Seydina Ka'b ibn Malik mu ne li tax nag loolu manoon na ni ba nit ñi dem ba foofu yonent bi aleyhi salaatu nit ñi du door a seetlu naan eh, doom diw ñëwul parce que loolu amul woon këyit livre boo xam ne wala këyit wala ab kaye bu ñu doon bind turu ñi doon dem ci xare yi <coughs> loolu moo amul ba moo tax mu ne moo tax kenn du bëgg bañ a dem rek lu dul danaan ah mbooloo mi bari nañ ay trente mille personnes et poussière man moom bu ma demul yonent bi alei salaatu salaam du du du ma seetlu ci biir nit ñi waaw seetlu ci biir nit ñi mais du ko du ko seetlu parce que trente mille personnes moom yonent bi alei salaatu kenn doonu bëgg bañ a ñëw lu dul ne loolu lay def <coughs> loolu nag moo tax <coughs> loolu moo tax moo tax kon yonent bi alei salaatu salaam kon mu ñëw ba ko gaa yi naan gaa yi saxaaba yi radiyallahu anhum di seetlu naan mais diw ñëwul diw ñëwul ñu koy tuddal naan ko mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxallafa fulaan mais diw gisuñu ko nekkul ci armée bi de te diw moom gisuñu lu ko dal quoi lan moo tax kon ñëwul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne da'u nee na ku ñu ko wax rek mu ne da'uhu bàyyi leen ko fa in yaku fihi xayrun sayalhaquhu Allah <coughs> waaw bikum bu dee ne allahu taala bikum bu dee ne kooku ne bàyyi leen ko bàyyi leen gi ngeen di wax kuñ ko wax ne ko mais diw ñëwul mu ne bàyyi leen ko da'uhu bàyyi leen ko <coughs> fa in yaku fii xayrun bu dee yiw mu ngi ci moom hein <coughs> sa yulxiqahu allah buur yàlla dina ko indi bikum dina def mu daal di ñëw daldi leen dab waaw dina leen dab si buur yàlla dina ko indi mu daal di leen dab si bu dee ne yiiw a ngi ci moom ah <coughs> nee na wa in yakun ghayru dhalik bu dee nag moom contraire bi la doon bu dee ne moom wa in yakun ghayru dhalik bu dee ne moom mooy du du du yiiw newul ci moom mooy gis nga wa oh, comme la jinnee waxoon wa minna wa anna minnal muslimuna wa minnal wa non bi mu naan biñ naan wa wa duuna daalika waaw ñun am na ñoo xam dañoo gëm waaye ñoo xam ne nag jotuñoo àgg ci ngëm wa inna minnal mu'minuun wa minna duuna daalika kunna taraa'ika qidadaa ca suuratul jinni waaw mooy ngir bañ a tudd ne boo yées même bu dee ci kanam après dinañ ne am na ñoo xamante ne eh, yooyu voilà <coughs> mooy mu ne yonent ma ne saar saar ne waaye yàqu ghayra zalik bu dee nag contraire bi la mooy yiw newul ci moom du nitu yiw walla yiw newul ci moom mooy kon ñàkk ñëwum faqat arahakumullahu bi minhu buur yàlla da leen a woyofal mbir yi ba mu leen boolewul ci ñoom ndax ku mel noonu bu ñëwoon da leen di diisal képp waaw law xaraju ma zaadukum illaa xabaala bu ñu àndoon ak yow ak maa ma zaadukum illaa xabaala loolu dinañ ko am na luñ ci tuddoon ci gën a ñëw buñ ci yi nga xamante ne mooy ci kanama kanam kon mu yonent ma saa saam ku ñu ko tuddal rek loolu la doon wax da'uhu ba leen ko sa in yaku fihi xayrun sa yulxiqahu allah bu dee ne yiiwa ngi ci moom buur yàlla dina ko ëndi waaye bu dee ne nag lu wuteeg yiiwa nekk ci moom faqad arahakumullahu minu bu leen jàpp ne problème la mais jàpp leen ne lool buur yàlla moo leen woyofal le fait que àndul ak indiwu leen loolu mooy nit ki lool la lu ñëw rek yow positifeel waaw lu ñëw rek jàppal ne buur yàlla nii mu ko bëggee noonu la gëne waaw <coughs> diw ñëwul mu ne bu dee yiiwa ko yiiwa ngi ci moom dina ko di buur yàlla dina di mooy ñi amul ngànt ñi amul ci moom moom buur yëg leen ne buur yàlla moo leen noppal le fait que ndiwu leen nee na nag bi mu demee noonu nit ñi di kii mu ne wa wa talawwama Abu Dhar ala yi fa lamma ñu jekki foofa ne ko mais ñu seetlu waaw xatta qiila xatta qiila loolu laa tëb ba niñ koy waxe ne ko ah yaa rasuulallah ni ko yow daw yàlla li yii non kii nag ñàkk ñëw problème la de laqad dëgg dëgg taxallafa Abu Dhar Abu Dhar nekkul ci mbooloo ni tëj tëj moom boobu nag problème la Abu Dar benn ñëw na mais nag saa salaam ñëwul de laqad dëgg dëgg taxal la fa Abu Dar Abu na nekkul ci armée bi nekkul ci mbooloo <laughs> bi ñu waxee loolu hein qaala wa abta bihi ba'iru mais li taxoon moom ñëwul nekkul ne ndeke de yoo Abu Dar daal géléemam ngam yoroon moo loof géléem ngaa manul dem moo tax mu yéex a ñëw yéye nit ñi xamuñu woon loolu ñu ne koy yonent saa salaam bi garaaw na de Abu Dar menn mu màgg mi ñëwul de en tout cas li ñu ko xamal màgg Abu Dar di ñëwul yonent ma lay saam ne da'uhu da'uhu fa in yaku fiihi xayrun sa yulxiqahu allahu bikum wa in yakun gayra dalika faqad araaxakum allahu min yonent bi alei saatu bàyyi leen ko bu dee yiiwa gi ci abu dar mi ngeen wax sa yulxiquhu allahu buur yàlla dina def mu dab leen ina ko ina ko ndi tabuk wa in yaku ghayra dhalika faqad arahakumullah bi lii nag ci yoon bi la imam nisa dane thumma mada rasulullah sa'iran di dox fa ja'ala yatakhallafu anhu ar-rajul ñuy seetlu ni diw ñëwul diw ñëwul diw ñëwul waxul ne bi ñu àggee la léegi nee na yonentu ma le sarsaan ne kon bàyyi ne Abu Dar muyeno bàyyi leen ko bu dee yiwa ngi ci moom buur yàlla dina dem mu def leen bu deena nag safaan ba moo ne moom kon yëg leen buur yàlla da na da le fait diw mu ne wa talawwama Abu Dar ala moom nag li ko yéexaloon talawwama mooy Abu Dar waaw ala ba'iri mooy ca la nga xamante ne moom la mooy gëléemam ba moo ko yéexal moom Abu waaw moo tax mu yéex yéex nekk ca yoon ba mënula avancer léegi nag fa lamma Abu Dar alayhi bi nga xam ne nag dem na ba xam ne moo gëléem gii moom bu na compter ci moom boo moywul <laughs> kii moom boo moywul gars yi nañ xare bu ñëwaat mu fekk ko ci yoon bi axada mataahu mu jël ay bagaasam fa xamalahu ala dahri mooy yim tegoon pour provision tegoon ko ci gëléem bi mais gëléem gi loof na mantu la dem mu daal di koy jël ah fa xamalahu ala dahri mu daal di koy teg ci digg ginnaawam allah thumma xaraja yatba'u athara rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu génn nag di topp di xeencu li nga xam ne mooy trace yonent mi alayhi salaatu salaam ilaa Tabuk mooy moom après dafa bàyyi jëleen bi coru ko de neewul bàyyow gëléem gi mal'unun kii gëléem gi yàlla na ko buur yàlla rëbb moom lañu rëbb déedéet saa nga deful dara waaw yor sa oto di dem fenn rek dem ba fenn oto bi panne yoo xam ni nga mer rek am gaa yi dañuy saaga saaga mais bii oto daal c'est pas vrai xoolal fi ma rek non Seydina Abu dafa xaar gëléem yi kii mu xam ne finalement gëléem bi dem mu jël yim tegoon ci gëléem bi hein yenu ko moom bàyyi gëléem bi foofu daal di dem fa ila Sham sept cent ne day dox allahu akbar topp yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw l'essentiel génnal lena ndax bi nga àgg lool buur yàllaa ko res yow newal ci yoon bi rek waaw chantier bi yàlla bu ci kenn gàttañ lu naan boo lii moom c'est c'est insensé quoi sept cent kilomètres nan laay jële samay tànk di dox loolu bala ma faa àgg ñoom ñu xare ba pare bi ñibbisi kon kay jarul may leen waxul lool de mu daal di dox di topp <coughs> comme que ci yoon bi la woon àgg gu ñoon tabu hein mu génn wa nazala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent ba alayhi salaatu salaam daal di mu escale fii ba'd manazilihi laata muy àgg Tabuk law lii xewoon mu def escale ci lenn ci bërëb bi nga xam ne fa la def escale hein mu ne fa nazara nazirun minal muslimiin ginnaaw bi ñu defee constat bi ñu continuer ba demaat ba la mooy dafa fudd ñu taxawaat beneen ci escale feneen am benn waay ci julli ñi daal di xool fa qaala mu ne fekk ñu def escale mu taxaw xam nga day tàng ak désert bi ni muy mel fa qaala am ku xool fu sori xool wa sallam kun aba dar ah. <coughs> eh, yonent mi alayhi salaatu fu xoolu désert ba di ñëw ñun ñuy campé fii mu gis ko ne é eh, yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi am na benn waay buy ñëw di dox moom kese fa qaala rasulullah yonent mi alei saatu salaam ne kun aba dar yow moom bi ñëw nekkal abu dar allah parce que yonent mi alei saatu xam na abu dar allah mooy ñaan la buur yàlla yàlla na nga def kële di ñëw nekk seydina abu dar waaw léegi waa ji taxaw di xool waa ji di jege si waa di gën a xool mu ne fa lamma ta'ammalahul qawm nit ñépp jóg tamit di xool di xool di xool dégg yonent mi alayhi salaatu salaam ko waa ji ak bi waa ji ne am na kuy ñëw ñépp jóg yonent mi alayhi salaatu salaam ne yàlla na nekk Abu Dhar <coughs> gaa yi jóg di xool di xool bi ñu settantalee mbir mu xool muy jege si ñu gis ko ñu ne yaa Rasuulallah huwa wallahi Abu Dhar mu jóge suñu gis ne yow ndaw yàlla li ñu wax yoneen saa saa wallahi wat nañ ci yàlla huwa abu dar abu dar la de ndeke moo ngi nii mooma fa qaala rasulullah nee na yonent bi alayhi salaam ne rahima allahu aba dar yamshi waxda wa yamuutu waxda wa yub'athu waxda nee na suñu bo yonent bi alayhi salaam nag bi abu dar akse mu ne rahima allahu abu dar yàlla na buur yàlla yërëm la Abu Dar loolu benn maanaam wala rahimallah Abu buur yàlla yërëm la bu ci doon de toute façon bu dee ñaan yonent ba saar saam ñaan yonent la mooy yonent ba saar lu mu wax dëgg la kon benn bu wax na kon rahimallahu buur yàlla yërëm na Abu Dar mu ngi nii di dox mu ngi nii agsi doon dox wax wahdahu moom képp ñëw àndul ak kenn wa yamutu buy faatu it moom kesee faatu mooy day wéet fa muy ne mbooloo yi du bari foofa de wa wax wahda te buñ koy dekki li yawmal qiyaam buy dekki moom képpay dekki waaw eh, <coughs> xam nga dinañ ñëw nag ci càllale imaam ni sax dafa commencé li après daane ne fa xaddatani buraydatu bnu sufyaan buraydatu bnu sufyaan al-aslami an muhammad bn kaabin al-quradi an abdillahi bni mas'ud mu ne fa xaddatani mooy lii nii mu nettali kan moo ko nettali mu ne burayda sama sëriñ bi buraydatu bnu sufyaan mu ne moo ma nettali man imaam ibn isxaaq Buraydatu ibn Sufyaan al-Aslami bokkoon ci waa tribu des Aslam an Muhammad ibn Ka'b al-Quradi mu jële ci Seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi tuddoon nañ ko sànk ma ne soxla nañ ko ci kanam voilà walillahi alhamdu wal minna nañ ci moom an Abdullah ibn Mas'ud mu jële ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud ah. <coughs> léegi nag boo seetloo suba laaj ngi laaj ngi mooy est-ce que defoon nañ tarjama na Abu Dar est gisoon nañ tarjama Seydina Abu Dar est-ce amoon na gisoon nañ tarjama mas nañoo gis Seydina Abu Dar ah oui ah bien évidemment tuy si mooy defoon nañ ko defoon nañ ko première vague li nga xam ne mooy mooy <coughs> première vague tarjama yiñ defoon gisoon nañ ci Seyna Abu Dar ba mu ñëwee tuub si Makka ak doon naan ci Zamzam ak ba ñu koy gis di def tarjamaam tuddoon nañu xadis bi waxoon nañ ci ghazwatu Tabuk dinañ ko gën yaatal jot na nag kon insha allah eh, allah nañu dool nañu nag yàgg di di sant di di di deñ bu ñu deñ di sant suñu boroom ci xéewal yi nga xam ne moom la ñu defal parce que loolu bañ koy wax yàgg na de <coughs> c'était loolu c'était en deux mille quinze mille quatre cent cinq ci euh, euh, weeru jullit léegi ñu ngi ci mille quatre cent trente-neuf mille dix-huit ci Grégoire hein ah <coughs> buur yàlla waa trois ans la non waa trois ans deux mille quinze la woon muy la mille quatre cent trente cinq jàpp trente six ah léegi kon lañu ne woon dinañ ci gën a ñëwaat kon mu ngi nii gisoon nañ ko ci tarjamam te boo ca delloo waxoon nañ la nag xadiis bii nii waxoon nañ la càllale bi nañ wax càllale bi pare kon imaam ibn Sa'd ne fa haddathani nettali na ma Buraydatu ibn Sufyaan al-Aslami sama sëriñ bi Buraydatu ibn Sufyaan al am Muhammad ibn Ka'b al-Quraadi mu jële ci Muhammad ibn Ka'b al-Quraadi an Abdullah ibn Mas'ud mu jële ci ibn Ummi Abd Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud loolu mooy càllale imaam Ibn Isxaaq après mu daal di nettali li muy nettali nii léegi nag nañu ci ñëw Eh? mooy càllale bii nga ne manum fa demee ma ne waxoon naa la boobu ne la càllale bi wérul càllale bi wérul benn mbir rek nag laa la fooxoon lu tax wérul benn mbir mooy Burayda sëriñam bi nga xam ne même bu dee imaam ibn Sa'd nee na ni nettali na ma suuf ko sëriñam bi ko nettali dafa da'if muy Burayda ibn Sufyan la aslami mooy wérul moom da'if la ku feebal la ci wàllu càllale <coughs> waaw kan moo ne imaam al Buxaari lii waxuma la ko dama ne woon rek da'if la après ñu continuer am na yi beneen problème bu am ci càllale bi moo taxoon ma la doon tuddal Muhammad ibn Ka'b al-Quradi li ma la ci waxoon jàppal moom la ñuy jëlaat hein <coughs> mooy premier problème ci càllale bi mooy Burayda ibn Sufyaan al-Aslami daif la imaam al Buxaari rahmatullah moo ko moo ko wéra diil moo ne daif la ak imaam an-Nasaa'i ak imaam Abu Daawud ak imaamu Ahmad ak imaam ad-Daaraqutni waaw moo tax xoolal yow ponkal yi kuñ ne daif la kan moo mën a wax ne kii wér na wala kii lii la muy jàll amirul mu'minin fil hadith imaam al Buxaari yow imaam al Buxaari kenn laaju ko kenn laajul kan man huwa Muhammad Seydina Muhammad al is ibn Ismaïl Ibrahim al Bukhari rahmatullah alayhi kenn laajul mooy kan imaamul Bukhari moom ah ak imaam an-Nasa'i imaam an-Nasa'i tamit kenn laaju ko Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'ayb Ahmad ibn Shu'ayb Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullah alayhi borom sunan yi sunanul kubra ak bu ndaw ah mooy kooku bokk ci waa ashaabu sunan. muy troisième position ginnaaw imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi Abu Isa moom moo ci tegu di imam an-Nasa'i rahmatullah alayhi moom it nee na da'if mais waxuma la avant moom sax avant ñi ñëpp ki ñu waroon a njëkk a tudd mooy imam Ahmad parce que muy mooy moom moom ah imam Ahmad nag ah déet imam Ahmad nag ah déet déet déet nag <laughs>